ah carte invitation yi ñu daal di koy joxe bu doon tey mooy mu invité leen ñoom ñépp waaw falamma sami'at bi makrihinna moo xaaral rek arsalat ilayhinna mu daal di leen defal nag teg gaa yi les organisateurs de de de, de les organisateurs des des des des des des des des grands événements ñu ñëw waaye xam nga ñooñ dañ ko mooy comme bu bu bu président bi di di war a accueillir benn président bu fi ñëw mooy la cuisine du palais le cuisinier chef le chef day am gandum équipe la yor gars yi ñu leen di indil produit yi fu waaw ñu ne menu bi lii lay doon waaw moom lan la kii sax ñu ne mais fexe te mu war a jaar yoon togg gu jaar yoon boo xam ne amul yëfi raté yooyu ah yëfi ndaare yooyu du fi am de. dong gu supervisé te jaar yoon lay doona ah. ku fi ku <laughs> fi wu invitation wu premier ministre li invité nit ñi soxnaam invité di réceptionné ses pairs ay mbokkam <laughs> wanaan du ses pairs sax <laughs> jigéen ñi comme ñoom jigéen ñu ñu ñu kawe ñi ci société bi boobu wuu waaw les les chefs cuisiniers gars yi génn defar affaire bu baax table de réception yu jaar yoon moo tax gars yi dañu foog ne léegi kese la mais gars yi dañoo feebar waaye mais gars yi sax xam nañ dinañ dégg comme que ñoom côté tubaabe lañ xam le banquier yi gars yi doon wax ñoom xam nañ yooyu du Platon ak yooyu waaw ngandum banquet kii yooyu moom gars yi xam nañu ko mooy gars yi dañ ko manoon à la minute près teg kuddu yi fourchette yi waaw yooyu nag bi ko nasaraan si xamee yàgguñu waaw léegi nag li ci doy waar mooy nit ñi dañoo dem a dem ba foog ne kuy lekke yooyu sax ku dëkki fourchette ñu naan ah moom di aka tubaabi te loolu tubaabi bi ñu ko xamee yàggul est-ce que xam nga ne yooyu Italie gii la ko gaa yi jële <laughs> ci la commencé siiwaa ay fourchette ak yii nii mais sinon fii waaye yow moom danga doon jàpp di ñaagat yooyu ah xatta fii góol laa góol ak yooyu looloo fi amoon Italie gii la gaa yi jël gaa yi jële yooyu noonu mais léegi dem na ba ne te ñoom it fan lañ ko jële ñoom seen empire bu rëy boobu dañ koo jële Orient <laughs> waaw ay Égypte yooyu léegi nag boo gisee léegi boo bu ñoom ku wolof buy lekk kudd ak fourchette ñu ne moom de daa tubaabe ndeysaan peut-être sax léegi tane na mais am nay temps loolu lañ doon wax waaw léegi moom gaa yëpp loolu la ñuy lekk sax mais quelque années ci gannaaw rek loolu lañ la doon wax waaw buñ tegee raxasu mi yow nga ne non man est-ce que am na fi ñu ne ah waaw moom nag fàtte woon naa ne suñu tubaab bi ci kër gi <laughs> alors que loolu yàgg na alxuraan ngi di ko nettali Seydina Yuusuf alayhi salaam waaw. kon ñu defal table de réception bi ñu defar lépp waaw dara desul lu dul nag jeeg-jeeg gaa yooyu nag ñëw nag diryanke yeeg ñu jaay nag jaay fi lu ñu am ak lu ñu amul ndaw si loolu la leen defal waaw arsalat ilayhinna ba mu defaree affaire bi mu ñu léegi jox leen kii ñu ñëw wa atadat waa la wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina ku nekk mu waajal tegal la ci chaise yu baax toogukaay yoo xam ne yu baax la yoo xam ne nit ku nekk diñ ci mën a toog confortablement jox ku nekk nag paakaak mooy la jëm ci li ñuy lekk nag parce que bon gars yi banque banques là c'était qui ah waaw c'était tellement fourni waaw foofu kay fayeen bu ko fekke woon moom moo du tala xool la ñuy xool sax day day sëgg ci yëf yi rek waaw daldi di ci intikaaf sawaay moom moom da ciy bóof <laughs> waaw <laughs> léegi ah, akafa la ciy def di bóof ci yëf ya léegi kii mu ne bi mu leen joxe nag ba ñépp toog jox leen paaka yeeg yooyu ñu servir fekk ñu servir affaire yi teg affaire yi nag jox leen paaka yeeg yooyu faam yépp toog fa lamma ra'aynahu akbarna bañ léegi fa wa qaalat uxruj eh, eh, alayhinna Zurayha fekk dafa waajal Seydina Yuusuf ne ko kir mu ngir après bu loolu yu amee rek nga génn ñëw ci ñoom ngir nuyu leen bu ko defee ñoom dañ lay gis waaw ba gaa faam yi toogee noonu mu ne ko uxruj alayhinna rek benn porte ñu ubbi porte bi waaye rek xam nga mbiri nguur rek yaa yaa ba gën a xam ni muy demee waaw bi rek ñu jekki tem sax ñu annoncé ko waaw c'est le de la xaw ma la nag lan mooy jëkk gaa yëpp taxaw ta rek mu dugg kay bu dee ñu yori fanfar ñu fanfar ko waaye fii moom mooy bon gëw mën ay yooyu amoon na ci <laughs> même bu dee firaw na moom yooyu ñeme woon na yu mel noonu mbumbaay gi léegi bon mooy mu ne ko xuruj génnal alayhinna léegi nag génnal ñu gis la ñoom demal ci ñoom nga nga mooy dem ngir nuyu leen mooy day ñëw nuyu leen noonu pas joxe loxoo ki biis ak yooyu ah, yooyu yaakaar naa ne sa bopp bi ñoom même ñoom sax doonuñ woon doxale noonu doonuñ ko woon doxale waaw bu yi teg nag tubaab yi di jéem a yooyu prophètes yi fi newoon alayhim salaam ñoom ni loolu du dëgg waaw <laughs> loolu amul léegi nag bi mu leen nee génn leen génnal ci ñoom falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna haasha lillah naka la génn rek bi ñu ko séenee ñoom ñépp akbarnahu mooy mbir mi ñoo masuñoo yaakaar ne mbir mi da leen jë mooy kii da leen a kaw parce que nit ku li lii kii nii nit la nit dina taaroo nii nii noonu mooy mbir mi rëy jamo ci ñoom mu lool que ni ya mooy boo gisee loo xam ne daf la éblouir yaa ngi koy dóor a gis mais rafetaay boo xam ne masoo ko sax sam xel masoo tëdd sax di gént ba gis lu mel noonu wa qatta'na aydiyahunna ci saase paaka yam leen joxoon ak yooyu ngir ñu ciy dagg lañuy lekk léegi daggatuñu euh, bu dee yàpp wa daggatuñu ko waaye seen loxo yi lañuy dagg te yëguñu ko waaw wa qulna xaasha lillah waaw ñu ne la mooy laa ilaha illa allah ma hada bashar mii kii du nit ne kii nii fi kii kii du nite ñu waxandoo d'une seule voix xaasha lillah ma hada bashar ma hada bashar woo yàlla rek a fi des de <laughs> la ilaha illa allah ma hada bashara mii kii du mbindeef kii nii mooy du nit <laughs> in hada illa malakun karim c'est que yow kii nii nii kii malaaka la kii c'est un ange boo xam ne bu tedd kii du nit kii nii du nit kii du nit kii c'est pas eh, eh, c'est pas un humain c'est pas possible <laughs> ndaw si nag liñ bëggoon Zulayxa am mu ne leen nag ba lii amee Seydina Yuusuf dem ñu bàyyi leen fa nag mu ne leen nag xaalat mu ne leen fa dhalikunna alladhi lumtunnani fii mu ne leen nag voilà gis ngeen kii mooy lii leen éblouir lii ngeen gis ba mel ni da ngeen jommi ba ne kii du nit am malaaka mu tedd la voilà léegi nag comprendre ngeen léegi man lan moo taxoon li ngeen di ruumandaat di ko waxtaane seen biir ci dëkk bi ci ville bi di waxaat sama mbir naan ma lii la ak jote woon ak moom lii ak lii eh, imratul aziz yi eh, taxawaan imratul aziz yi eh, turawidu fata an nafsiha qad shaghafa an nafsi qad shaghafaha qad shaghafaha hubban inna lanaraha fi dalalin mubin voilà léegi mu ngi noonu jël leen fa dalikun na lumtunnani fi lii ngeen ma doon yedde noo léegi comprendre ngeen lu tax man moom àgguma sax yéen fi ngeen àgg ah <laughs> mu ko bu ko defee mooy rumeur bi fa lay jeex parce que ñoom mënatuñoo nettali affaire bi naan moo moo fataaxa ba pare nag di ko mooy xoola nañ ko waxe woon imraatul aziz yi de wa qaala niswatun fil ma mooy xam nga jigéen ñi dañoo aay ci yooyu sikkalaateeg ak tuuti laa teg ak wax wax ju sew xoolal imratul aziz de taraawidu fataha nafsi qad jarabaha bi moom ak baax inna la naraha fi dalalin mubin imratul mooy imratul aziz de te moom turaawidu fataha fataha xoolal mbooyam sax turaawidu la doon sàkku mbooyam sax fataha mbooyam sax newuñ sax mel ne te c'est sûr que war nañoo xam turam mais wala sax ñu wax mais fataaha lii waxuñu ko pour ay affaire u futu ni ko boroom nit ñu xam-xam yi di di di dégga ah, non fa mooy ci bëgg ko boroom xam-xam yi di wax côté boobu ak tamit ci côté euh, góor yàlla yeeg yooyu bu ñoom waxuñu ko côté boobu mooy rek la gaa yi waxoon Seydina Ibrahima alayhi salaatu wa salaam biñ ñëwee fekk seen xërëm yi ñu yàq leen ba mu des bu mag bi ñu jël farce bi muy euh, hache bi dóor ko ko ci bakkan gàll ko ci ñu ñëw mer ba futtu laa wax ñoom ñépp ñu sëy ngém saway bon dañ parten mooy dañoo vraiment y a quelqu'un qui a ça c'est lii moom mooy blasphème la quoi blasphème la te en plus lii moom mooy am na koo xam ne dafa ñëw saboter suñu yàlla yi affaire bi naqari leen lool ba fa naqari yem ça c'est de la profanation quand même mais il y a quelqu'un qui profo qui a profané notre temple fi nga xam ne suñu yàlla yi gën a màgg fi la ñeente en plus bi ci gën a rëy sax bàyyi wuñ ko quoi yépp ñu damm leen moom ñu jël farce bi sémmiñ bi gor ko ko nii léegi nag ñu ne fa nag di di war a xool bon il faut mener l'enquête ah waaw il faut mener l'enquête il faut repérer toutes les tous indices yépp il faut les repérer il faut que l'on trouve le il faut que l'on trouve l'auteur il faut que l'on trouve le profanateur waaye profané suñu fii moom non non non kooku il faut ñu gis ko quoi waaw après nag bon ñu ne bon niñ sa gënoon sa ngéem vraiment ku nekk leel naqar gi la dal manoo ko sax décrire sa moroom ñuy xool kan la war a doon ñu ne mais sami'na fatan yuqaalu lahu ibrahim gaa yi di joxe indice ne bon kan la war a doon parce que ñun suñu fête bi bi ñuy dem parce que fête bi ci biti dëkk bi lañ koy def après tegal yàlla yi seen kii bu ñëwee nag tegal yàlla yi seen lekk yeeg yooyu buñ demee ca biti Mumbai fa ne def fa ay nee yoo xam ne ay ay acte d'adoration lañ seen xërëm yooyu ba doon après ñëwaat ci yàlla yi nag fekk yàlla yi barkeel lekk geeg yooyu yépp feet bi gën a continuer ñu kontaan ak yooyu Seydina Ibrahima alayhi salaam xam nga ba ñëwee di ko wax dana inni saqim gars dañu ñëw bi ko kii mu ne inni saqim naan ko ñu dem ah feet bi ñëw na ah Ibrahim waaye ñëwal suñu feet bu rëy bi ñépp doon xaar nag ah l'heure a sonné mu ne leen man inni saqim man damaa feebar manumaa ñëw <laughs> ñépp dem moom moo nekk ci dëkk bi ak ku manu la dem entre parce que bu doon moom kese fa des day am évidence day évident ne yow la mais comme que am na ñoo xam ne dem demuñu mooy képp ku manu la dem quoi mais mooy ñooñu c'est possible tamit ñooñu ñu ne woon ñoom manuñoo dem ndekete yoo ñoom la moo tax léegi ñuy xool kan la war a doon ñu ne sami'na fatan yadhkuruhum yuqaalu lahu ibrahim ñu ne ñun sax déggoon nañ benn benn goos fatan ab goos mooy mel ni xamuñu ko ba pare naan yuqaalu benn booy boo xam ne yu xaalu te Seydina Ibrahima alayhi salaam quand même doon loolu xale te euh, euh, jamono ji ah déggoon nañ as jeune ab jeune ab benn booy benn booy boo xam ne déggoon nañ ko mu yadkuruhuma mas nañoo dégg benn booy muy wax ci ñoom lu ñaawa booy boobu nag yuqaalu lahu ibrahima ibrahim lañ koy wax mel ni ñoom du seen bokk du du ñoom ñoo bokk xam nañ lim tudd ñu naan yuqaalu ne boo xam ne ñu ko naan hey ibrahim <laughs> ngir lan kalimatu tahqir mooy gis nga femmes yi tamit c'était ça côté boobu la woon mais mooy pour wane ne xoolal as mbooyam mooy jëkkëram ji lim ko defalal yépp ak lool amul dara lu muy def mooyam sani la doon sàkko imraatul aziz léegi nag bi mu leen defee lii bañ dagg seen loxo yi naan ma hada basharan haasha la naan waqul na haasha lillahi haasha lillahi ma hada basharan in azab illa malakun karim mu ne leen wala léegi nag mu ngoog fa dhalikunna alladhi lumtunnani fii waaw léegi nag mu ngi léegi dootuñ mën a tee wax lii moom kurwane seen seen seen seen gémmiñ yi tëj na seen gémmiñ yi ci loo xam ne mooy gis nga mooy gis nga pexe mi mu teg te tamit li ko jëkkëram waxoon ne ko inna ne ko lii seen pexe la inna kaydakunna azim innahu min kaydikunna inna kaydakunna azim Zulaykha defati waaw comme que mooy xoolal bu naroon a bii nii bu ko naroon a fajee non du dëgg mooy ay créer ay contre-feu du jàll xam nga politiciens yi nag ñu bari dañuy foog ne muus nañ te muusuñ mooy côté ñoom communication ci boppam dañ koo desee maîtriser des fois sax ñu jël koo xam ne nee nañ euh, voilà moom communicant la voilà il a fait des études en sciences qui de l'information ak yooyu alors que mu leen di conseiller mais di def njuumte waaw wala moom mu moom mu entêté wu ne bon du leen dégg parce que du déglu gars yi dinañ ko conseiller mais après il n'a qu'à sa tête quoi à faire qu'à sa tête yoonam new ci mooy contre-feu de loolu du tout le temps lay dox ndaw si loolu la xam ne gis nga nii lii rumeur bii nii bu ma ko naree faje ay bon wax gars yi ne leen ngir ngir ñu yëgle wax fii ñu yëgle ci marché yeeg yooyu ne looloo li ñuy waxtaane loolu dëgg mooy da nga koy gën a siiwal voilà mooy yow quelques femmes d'affaires yi koy waxtaane ak famille yu ngandi yu rëy yi ñi koy waxtaane bés boo ko ëndee ci place publique bi di def contre fa ngir fay ko bu boobaa yaa ko gën a siiwal nag ah moo tax dañuy may audience ñoom ci seen bopp dañuy ñëw di may audience ñoo xam ne kat ñoom ñoo leen may audience manoon nañu fay lañ leen di tuumaal mais ba ñu ko reprendre il suffit ñu reprendre ko c'est ñépp jot ci mu siiw ñu takkal leen ko nag pot yoo xamante ne mooy nekk seeni casserole ilaa yow mi biñ leen di bulee jële leen fi nag dàq leen ñu destituer leen wala ñu ñu battre leen ci élection yi moo tax muusuñu des fois côté boobu lu jara ndaw si lu am solo la def moom ñu def mooy nem fi di contre feu pexe la teg loolu nag la yonent bi aleyhi salaatu salaam di junju fii mooy histoire boobu lay wax ñoom Sayyidatu Aïcha nii naan leen muru aba inna kunna la sawaahibu Yuusuf waaye muru Abaa Bakrin fal yusalli binnaas yéen daal yéenay mbokk yu jigéenu Seydina Yuusuf yooyu rek digal leen Abu Bakar mu julli mu jiite nit ñi waaye nga ne mais lan sawaa mais ñoom ñoom ñoom teguñu pexe loolu nag la Sayyidatu Seydina al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alayhi di leeral que ne le fait que Yonent bi alayhi wax sawaahib bu mu la yóbbu kin ci jublu. sawaaxib moo tax mu ne moom al imaam al-Haafiz ibn Hajar Ahmad ibn Ali al-Asqalaani rahmatullahi alayhi al imaam al-Haafiz mu ne eh, gis nga sawaaxib jamu saaxiba la mooy plurielu saaxibatun àndandoo bu jigéen wal muraadu liñ ci jublu mithla sawaaxibu Yuusuf mooy soxnaa yonent bi alayhi salaam mooy sayyidatu Aïsha mii wax parce waxul Hafsa parce que Sayyidatu Hafsa moom dañ ko rek waxal mu wax mais moom mooy plan li ci Sayyidatu Aisha lim ci nar ak li tax mu wax ko moom xamu ko mais comme que wax na yonent bi saa saa am insister mu ne ma ma ci keneen rek ki ma ci gën a jege muy Sayyidatu Hafsa tam moom moom neexoon nañ xaaral. wax ko lii waxal li ma wax waxal yonent bi saa saa wax nee ko Abubakar mu jiitee nit ñi kenn du dégg fi lay nekk jooy dafa moom xol bee tooy. nee ko mu digal sa baay Omar mu jiite fan na digal Omar Seydou Taxaw sa wax mooy Seydou Taxaw sa wax daa wax rek <laughs> waaye kim ci mu lool nag la lan ne ne gis nga ndax ñoom sawaahibu Yuusuf fii izhaari xilaafu maa fil baatin ban lien moo am askanante lan ban askanante moo am ci melal di yonent bi alayhi salaam di melal Sayyidatu Aïsha radiyallahu ak jigéenu Seydina Yuusuf yooyu mooy ñooñu siqu mooy ñooñu histoire boobu noonu ak Seydina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam mu ne mooy fii izhaari xilaafi ma fil baatil mooy dañuy wane lu contraire ak ñoom li ñu nar waaw xam nga Sayyidatu Aisha ci biti yi moom lay leeral mu ne summa inna haadha al nañ ñëw fii summa ginnaaw gi inna hadha alxitaaba wa in kaana bi lafdi aljamci fa almuraadu bihi waxidun wa hiya aichatun faqat mu ne gis nga même bu dee yonente bi alei satu salaam dane inna kunna la sawaaxibu yuusuf pluriel la ko def sawaaxib mooy jamoo saaxiba mais jubluwu ci pluriel xam nga lu mu ci jublu kenn kese la ci jublu te mooy sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mu ne comme ni nga xamante ne nii kama anna sawaaxiba sighatu jam'in wal muraadu Zulayxa faqat mu ne comme li nga xam ne sawaaxibu Yuusuf bi mu wax mooy jigéen ñooy doon euh, ànd ak Seydina Yuusuf Seydina Seydina Yuusuf alayhi salaam ci loolu histoire boobu mooy daf koo def pluriel mais jubluwu ci jigéen ñépp mooy jigéen ñi moom gis nga liñ leen dañ leen a tëralal parent teg leen léegi nag seen mbir yàqu mënatuñoo dalati femme bi alors mooy comme ci jublu mooy Zulayxa mooy soxnaay Al Aziz buur ba manaan buur ba kilifa ga équivalent premier ministre ba kooku la ci kooku la ci jublu woon kooku la yonent bale saasaam jublu ci wax ji na yéen la bu yuusuf dangeen a mel ni yéen nit mooy yow Aïcha yàgg Zulayxa yéen a niroo loolu la wax ji di loolu la wa loolu la yonent bale saasaam di wax mu ne wa wajhul mushaabaha voilà léegi nag mu ngi ñëw foofu léegi ban ban lien ana niro niro li entre Sayyidatu Aisha ak fan la lan mooy lan lañ wane lu lu wane loo xam ne lu wuteeg lañu nar ak lañ bëgg mu ne wa wajhul mushabaha baynahuma fi dhalika anna Zulaykha istad'at niswatu niswata wa adharat lahunna al-ikrama bid-diyafati wa muraduha ziyaadatun ala dhalika wa huwa an yanzurna ila husni yusufa alayhi salatu wassalam wa ya'dirnaha fi mahabbatihi fi mahabbatihi mu ne moom Zulaykha dafa invité jigéen ña jigéen ña doon rumeur yoroon rumeur bi ci mbedd meeg ci grande place yeeg place euh, les grandes kii de de kii d'affaires yeeg les salons feutrés yeeg ak yooyu daf leen a daf leen a invité daf leen a woo invité leen wa azharat lahunna al ikram mais bi mu leen di invité jigéen ñi dañu foog ne rek ah ah notre dame de la première dame de wala la la dame de du premier ministre de daf ñoo invité ah moom nag dafa baax ndeysaan bëgguñoo teral rek mooy ci biti nii day jàpp ñoom dañuy jàpp ne da mooy ci biti ku ko gis da naan ah tey de. ah daa kontaan ci ñoom bëgg leen a teral waaw wa azharat mu wane la hunnahu al ikrama teral bi diyaafati ci nganele gi mu leen di nganele waaye nag ndekete yoo loolu noonu loolu benn bâche la rek boo xam ne moom da cee doon mooy mooy benn écran de fumée la mooy daf leen koo def nii mais daa am lu mu soxla ca gannaaw waaye lam soxla ci invitation bi wa muraaduha mooy lëm lëpp ci ginnaaw mooy ziyaadatun ala daalika lu yokk rek ci invité leen kese non non non wa huwa mooy an yanzurna ila xusni yuusuf mooy ñu gis bu leen invité ba ñëw fii ba seen ba ñu gis taaru rafetaayu seydinaa yuusuf alayhi salaatu wassalaam bu ko defee bu boobaa ñoom dinañ ko wutal ngànt nag ne ah dañuy wax rek waaye buñ newoon balaa bërëbam lu raw lim def la def bu ko defee ñoom dinañ reconnaître xam nga affaire yi moom <laughs> gars yi fa lañuy nekk dina dugg ko diw def na dara nekk dans xaw ma ci ci ay problème gars yi ko kii mais euh, euh, bés buñ moo xam nga nit <laughs> bu nee ci problème gars yi mbamb mi topp ko léeg-léeg tem xelam naan ko mëgëtam naan gars yi dañoo waroon dugg ci li ma dugg rek bu ko defee dinañ comprendre man li tax quoi ma toog ma tàmbi ci lii bu ko defee ñu bàyyi maa tooñ waaw waaw xam nga waaju waaju daanoo cib saret ñépp di ko ci dëgg pénc mi moom bu sañoon léegi kenn daanuwaat ci saret bu ko defee ñu xam ne ah sawaay léegi moom ñu xaw koo fàtte wala ñu comprendre mbiram voilà mooy moom da leen invité ngir buñ ñëwee ba gis naa Yuusuf ñu mën a am ngànt gis taaraayam leer na leer na ko ne effet dina dina def effet ci ñoom te bu boobaa c'est sûr que dinañ léegi dootuñ ñemeeti dem fenn naan moo moo imraatul azizi de turaawidu fataha nafsi qad shaghafaha hubba dootuñ ko waxati <laughs> ndax dinañ ko utal ngànt léegi moom nag loolu la doon ut loolu mooy dëgg-dëgg li tax invitation bi ci biti nii lan la wone dafa leen di teral sopp leen di leen woo ngir teraangal leen ngir daal di leen ganalee walla la teraanga de la première dame alors que yoo première dame leneen la ci nas walla dame de la la dame du de la du premier ministre waaw mu ne nag gis nga loolu Sayyidatu Aïcha nag moom ci côté vie loolu la def lu mel noonu mooy lan wa anna Aïcha léegi mooy niro niro li bi am diggante li Zurayxa def ak li kan def ak li sayyidatu Aisha def radiyallahu anha mu ne woon na Aisha al imaam al hafiz ibn Hajar ci kitaabul adaan yi baabu baabu haddil mariid an yashhada al jamaa ah ci kitaabul adaan yi sahihu fathul baari sharh sahih imaam al Buxaari rahmatullahi alayhi al imaam al hafiz mu ne wa anna Aisha kanta sayyidatu Aisha radiyallahu anha azharat li mu feeñal mooy anna sababa ir iradatiha sarfal imaamati ah anna mooy dafa feeñal ne anna sababa iradatiha sarfal imaamati an abiha kawnihi la yusmi'u al-mu'mini al-ma'mumina al-ma'mumina al-qira'ata li buka'i mu ne moom lim feeñal mooy li mu wax yonent bale saar saam noonu nekk ñépp même da doon bëgg comme yonent bale jëli ci lool rek mooy xame ci lool ci kaw sur mooy ci li wax noon que ne bon mu comprendre ne kii day bañ xam naa baayam euh, parce que baayam noonu la mel loolu lañ la waxoon ne abu Seydina Abu ah, nañ la histoire am Makka ñoo Quraysh ak Ibnu Daghina loolu waxoon nañ la mooy noonu la mel léegi nag loolu la wax comme si moom li mu bëgg mooy li feeñal mooy par euh, euh, bañ baayam jiite parce que baayam buy jiite. dafay nekk jooy ba ba ñu muy jiite duñ dégg li muy jàng te tamit même buy kàbbaar yooyu sax duñu ko dégg ndax jooyam yu bari xam nga jibiti da ngay foog ne ah moom de loolu la bëgg alors que wa muraaduha ziyadatun ala dhalik alors que li mu bëgg yokku na lool kese li mu bëgg dëgg-dëgg mooy li mu waxal boppam te ñu gis ko léegi ci riwaay nekk saxiixu eh, imaamu muslim ibnu al-Hajjaj ak ibnu ishaqa rahmatullah alayhi mu ne qul fa qaalat sayyidatuna Aisha ne fa wallahi ma aqulu dhalika illa anni kuntu uhibbu an yusrifa dhalika an abi bakr wa araftu anna an-nasa la yuhibbuna rajulan qaama maqaamahu abadan wa anna an-nasa sayatasha'amuna bihi fi kulli hadath ka fi kulli hadathin kana fa kuntu uhibbu an yusrifa dhalika an abi bakr radiyallahu anha anhu moo gis nga lii moom ci boppam nee na man loolu damaa waxoon loolu rek waaye li ma ci bëggoon mooy yonent bale saa saab bañ a jox bañ a jiiteloo sama baay parce que xam naa ne kenn nit ñi duñu nangu te duñu bëgg kenn di taxaw place yonent bale saa saa pro xew-xew bu xew xew lu warul a demee noonu moom la ñuy da ne moo tax moom la ne moo tax moo tax loolu nag laa bëggoon a dindil sama baay ci biti est loolu la wane non non dafa wane ne rek bon kii di bon sama baay ba mu la jiite nit ñi day jooy buy jiite nit ñi duñu dégg. moo tax mu ne wa muraadu alors que li mu bëgg ca wax ja ziyaadatun yokku na ala zalika ci lool wa huwa mooy an la yatasha'ama an-naasu bihi mooy li ñu wax sànk ñu bëgg di ko gaafal ak voilà mu ngi noonu ah mu ne te moom sax leeral na ko laqad rajaatuhu bi mu wax ci beneen riwaaya mu ne waqad sarrahat al-imaam al-haafiz fiihaa ba'da dhaalika fa qaala laqad rajaatuhu wa maa hamalanii ala kathrati muraaja'atihi illaa annahu lam yaqa' fii qalbii an yuhibba an-naas ba'dahu rajulan qaama maqaamu abadan mooy li ñu wax sànq ci riwaayu boobu hmm? kon lii nii la yonent ba yonent ba lay saar na li sayyidatu Aisha di wax moo gën a mooy bu dee ña fa nekk kenn kenn ku dañoo jàpp ne moom lii rek a tax mais yonent bi alayhi salaatu salaam <laughs> boroom xam-xam loo gis nga yonent bi alayhi salaam mooy lii nag du du du jagleel yonent bi alayhi salaatu salaam de gis nga sëriñ boo gis bu nekk bu mat sëriñ a tax may wax kuy jàngale di yaraate di tarbiyewaate taalibe yi ku ñëw wax dara ku wax dara dina xam yow lii nga wax est-ce lii nga ci jublu wala daa am loo loo loo loo lëmës ca gannaaw lu la tax a wax waaw moo tax nit ñi jàpp ne bon sëriñ bi de moom moom yëgul li xew dañuy jàpp ne sëriñ bi moom moo yëgul li géej gi riir alors que la géej gi riir moo leen ko gin a xam sof que da du ko wane du wane ne xam na li xewa ah. gars yi foog ne moom sëriñ bi ne xamul fii mu ne lu ñu ko waxul nii xamu ko alors que li mu xam bu leen ko waxoon ngeen ne yàq mais kii xanaa xanaa mais kii kii kii xanaa jinne la ah loolu la moo tax euh, question di toog jataayu xam-xam sëriñ day toog jàngalekat jataayu xam-xam ñiy laaj dina xam ku nekk lu tax mu laaj am na nañoo kiy laaj laajub diingat day détecter léegi mooy mu bu vigilant wee bu vigilant yàgg déglu réponse yàgg xam nit ñi rien que loolu rek day tax daf koy may day xam ki laaj ndax xam ak ki nga xam ne laajub diingat lay laaj <coughs> waaw waa ji laaj ngir laajub diingat day xam ne kii moom kii de toute façon laajub diingat tax mu laaj kii laaj ngir xam xam na ne kii day laaj ngir xam moom xamu ko kii laaj ngir xamle tamit day xam ne kii du pour boppam waaye pour mbooloo mi daa bëgg mbir mii kat mbir na boo xam ne mu siiw la nit ñi foog ne mën nañ ko ndeke mënuñu ko moom mii mën na ko nag waaye dafa laaj ngir jàngale comme ni Seydina Jibril defoon te yonent bi saa salaam ba mu ñëwee di ko laaj yoo xamante ne moom moo moom xam na ko yonent bi saa saam ne ko masailu anhu a'lam mi anil mas'ul mooy ki koy laaj ki ki ki ki kiy laaj ki ñuy laaj ginu la xam ki muy laaj bi mu demee lan la wax hadiisu Seydina Jibril boobu mu ne mu ne leen est-ce que xam ngeen ki fi ne woon ci beneen riwaay yaa Umaru atadri man man manir rajul est-ce que xam nga ki fi ñëwoon léegi mu ne ko allahu wa rasuluhu alam mu ne ko kii Jibril la ja'akum yu'allimukum diinakum kii Seydina Jibril la woon moom moo ñëwoon doon leen jàngal seen diine kon saxaaba yi gis nañ Seydina Jibril alayhi salaatu salaam mooy ña fa gis nañ malaaka Jibril sauf que forme nit la yoroon ah mu ne leen kii Jibril la dafa ñëwoon ngir jàngal leen ndax kiy laajte ngir jàngale même bu dee xam na ko mais ngir ñeneen ñi jariñoo ci kooku noonu day am yoolu kiy jàngale moo tax yonent xam nga Seydina Jibril dafa laaj yonent bi alayhi salaatu salaam moo doon tontu mais dana kii Jibril la dafa ñëw ngir moo fi ñëwoon di laaj-laaj yi ngir jàngal leen ba muy laaj mal imaanu mal islaamu mal islaamu mal imaanu mal ihsaanu mata ak yu mel noonu bu yooyu yépp yorent ma saa san di tontu ba pare mu ne kooku dafa ñëwoon ngir jàngal leen te pourtant da doon laaj jàngalekat bi nag day xam kan moo laaj ak laaju diiŋat day xam ne kii moom dafa laaj ngir diiŋat moom waaw mooy day laaj ngir tester bon waa ji ñu ngi naan am xam na xam na man xaaral man dóor ko benn question kal quoi xool ba xam tester ko daal di koy kii gësam tuuti pour xam bon gafagaam lu ci ne gars yi dañuy coow kese mooy day xam ne kii loolu la xam nga imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi histoire am bañ la doon nettali loolu la woon mooy ba mu demee Bagdad ba mu demee fële Xuraasaan gars yi naan bon gaa yi naan imaamu waa àddina nag mooy ñëw ci xam-xamu xadiis gaa yi génn di ko di ko teeru ba mu ñëwee gaa yi ku nekk préparer say question yoo xamante ne say xadiis yoo xam ne yépp lañ yàq càllale yi ñu juutal ko jël mat nuyu baax juutal càllale yi bu nekk créer ay ay ay affaire teg ñu ñëw di ko laaj par kenn kenn ku ñëw laaj dix personnes xaw ma waaw ku nekk laaj euh, cinq wala yu mel noonu wala euh, kenn ku nekk laaj dix mbir yu nekk ay cent wala ay ay ay centaine imaamul Buxaari yi luñ ko laaj mu ne xaw xadis buñ ko laaj ñi xamul dara nekk ci mbooloo bi commencé jóg ah gaa yi nii la def rek dañuy tagg nit di la taggal nit alors que xamul dara naan moo fi ëpp xam-xam ak xam na lii ak amul xamul dara xoolal mu ñëw ñépp ñëw lu ñu ko laaj mu ne xamu ko ñoom ñoom ñuy dem mais boroom xam-xam yi ci ñoom ña defoon kii xam ne yii non kii mu kii gaa gars yi li ñu wax ci moom dépassé na fa parce que biñ gisee mu naan xaw ma xaw ma xaw ma lañ ne jëli na yii yépp xam na ne baaxul te dina leen tontu waaw ñi xamul moom ñoom moo tax ñoom ci première heure ca la ñuy demee seen yoon waaw buñ ñëwee naan sëriñ bi baax na sëriñ bi di wax sëriñ bi ak mbaaxam bu ñëwee dañoo bëgg ñoom dañuy agsi léegi sëriñ bi def leen léegi waaw moo tax dañ fa toog dañuy toog gis sëriñ bi euh, waaye ñuy dox mu fàqastalu ñaan moo kii amoon dara yàlla moo dina fàqastaloog caraxam ba caraxam yi dam dam nii kii bu amoon dara fa yàlla moos yaakaar ngeen ne xam nga noonu la ñuy gise kii bu amoon dara fa yàlla du am oto bu baax sëriñ buy buy buy puusante ci tuus ci ci ci ci ci ci ci ci tataay yeeg euh, dem dikk yi xam ngeen ne kii yéen yéen a fi bàyyi seen bopp ah mais ki xam dëgg nag moom yooyu garaawul feebar naag am na problème yoo xam ne manu koo fajat yooyu yëpp dara moom day ki xam danaan ha ha ha kii sax mooy waaj parce que kuñ la fiy wax naan ay ñaanam day ñaan rek mu am loolu bul jàpp ne tout le temps moom am na soxla yoo xam ne du faju ah. ak a bari woon soxla yu dul faju waaw nit ñi nag mooy li euh, Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh doon wax bu Maroc ah radiyallahu anhu boroom al Ibriz mooy moom la euh, Ahmad ibn Mubarak al-Lamti doon doon doon doon mooy taalibeem bi ah ci al Ibriz mooy ne lam doon wax rek daa gis nga gaa bind téere yi ci awliya yi di nettali seen dund yi presque ñoom mooy ni ñu def nga xam ne dañuy dindi bépp côté bu humain mooy bu humain quoi boo xam ne nit ñépp lay dal mooy yu naturel yeeg ak doon na feebar ak ak doon na am soxla yoo xam ne du ko mën a faj mu ñaan yàlla nga gis ko mu ñaan ngir lii am loolu mu ñaan du am yooyu yëpp duñu ko wax bu ñuy ñëw di bind def tarjama yi dañuy wax yu rafet yi kese walla boo defoon lii moom kay ku sell la woon ay ñaanam da doon nangu ay bés sax am na bés boo xamante ne nii nit ñi dañoo bekkooroon lool mbir mi ñu sonn ñu ñëw wax ko ko fa mu toog la ñaan taw bi kii tawaajoor yu xam na ci moom kën a yàgg am na yeneen tamit yu ñaan yoo xam ne amul am na yoo xamante ne nii am na yoo xamante ne nii ñaan na ko amut am na yoo xam ne ñaan na ko amut waaw am soxla yoo xam ne mu ngi ko doon dox amut yooyu yëpp dañ ngay xam ne kenn du ko bind bu ko defee nag ñu ñu jël yére rek teg mais nit ñi boo ñëwee neneen ñii ñooy awlu yaaw yi karaamaat gaa yi seen karaama yaa ngi de gis nga de ay way ñii yow nga jàpp moo tax gars yi foo moo tax looy dégg loo gis dañ naan kooku mënuñu koo roy sëriñ boobu du nit demba du nit sëriñ demba du nit sëriñ paate du nit alors que nit la sëriñ paate da feebar fii la doon toog di faqastalu sëriñ léeg-léeg du reera ah, day xiifan ah, ay ay danki cere lay lekkan ah, wala tuuti la ciy lekk te loolu des fois nit ñi foog ne sax moom moo doon tay di lekk loolu alors que ñoom dépassé lañ foofu fa amma bi ni'mati rabbika fa haddith lañ nekk mooy bu leen yàlla joxoon ay ganaar ganaar lañuy lekk mais dañ koo amut cere lañ am njuur nii moo tax moom lañ doon lekk léegi ñu bari nag loolu lañ comprendre ku amoon sombi sombi ba mu doon lekk nga foog ne tawaadoo la alors que mooy loolu la am moom day sant yàlla ci li ko yàlla jox loolu la ko yàlla jox ci lay nekk di ci sant yàlla nit ñi jàpp ne moom mooy parce que taalibe bi am nañ lu bari dañ naan la yonent wala saabsaam taalibe am amuñu woon lu bari saxaaba yi amuñu woon lu bari ah te këram ñu doon toog ñetti weer cin du fa tàkk te Seydina Ousmane presque man nga ne milliardaire la Seydina Abdourahman ibn Awf man nga ne millionnaire la Seydina mais mais dañ naan la après après <laughs> mooy moom da koo amut amu ko. moo tax dund yonent bi saa saam neex waaw gis nga boo fi nee rek ñu lay wax ay leer ak leer ak leer yooyu man na laa man doo nekk foofu kese da ngay ñëw nag xool leer googu noonu nan la doon dund ci kaw suuf ndax yonent suñu borom dane la moom mooy royukaay bi waaw laqad kaana lakum fii rasulillahi uswatun hasana waxu la nga nekk di contempler noonu kese xamal nan la doon dunde ak lan la doon doxale li ko boroomam yónni woon nga xam ne nii la ak lii wa ko ci doon fekk malgré mi nekk sangu mbindeef yépp da doon xiif ba jël ay xeer takk ci biir bi parce que amul lum lekk waaw da doon feebar gis nga feebar yu méttee ko doon dal xool mooy liggéey nañu ko liggéey nañu ko te mooy sangu nit ñi léegi boo xamee yooyu noonu xam ne ah walla kon de kii moom daanaka kon innama ana bashar googu kon xam naa li muy tekki mooy ne kon moom man damay feebar kom ñun ñépp moom it day feebar ah dina xiif ko ñu nit dañuy xiif nga xam ne kon mbir yi mooy la doxal diine ji nekkul toog rek yor kurus ak di jaay ay ay ay ay cérémonie ak yu mel noonu ay tànt lool doxalul dara waaw doxalul dara c'est loolu mooy alladina taxadu diinahum lahwan wa la'iba waaw lool kese fi loolu moom doxalul dara nga xam ne nii la woon dunde loolu la ma euh, Seydina kii euh, Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh euh, radiyallahu anhu loolu la doon wax këne gaa yi bind yooyu noonu mooy ñoom ñoo problème bi gaa yi am léegi ñu bari lool moo leen ko looloo leen ko tegan ah. waaw mooy yooyu lañuy xool jàpp ci téere yooyu di liir ay wàllu yu sàngam baax na parce que da suuxat da gis ni bon ndekki am na ñu mel nii te tamit mooy la fait que ñu jàpp ne ku ñu tuddul wàllu yu buñ tuddul bu mel nii nitu yàlla buñ tuddul koo xam ne comme ñi ñu tudd ñi moom ñi mu jëta recensé recensé wala ñi mu ci téere yi ku génn ci cadre bii doo ko nekkoo ko loolu njuumte la yow danga leen damaa takk mënoo leen takk te ku nekk ak na mu mel am nañuy niroo xaal am na ñoo xam ne doo leen ko fooge te bu bi nekk fii nga gaa yëpp jàpp ne moo xoolal waajee moom moo ñuy moo ñuy faral suñu mbalit yi alors ko boo mayul moo gën ci réew mi yëpp àddina bi yëpp moo leen gën waaw xam nga nit ñi ni ñuy xool ak ngën mooy doomu diw doomu diw fan buur yàlla du def loolu buur yàlla daalika fadlullahi yutiihi man yashaa'u wallahu dul fadlil azim gis nga ngëneel lii nii lépp ngëneelu yàlla la moo koy jox ku ko neex pas yéen ki leen neexa ah, ne moom ku ko neex waaw moo tax Seydina Omar ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu keroog bi mu nee xalifa romb jaar côté Makka gis gouverneur ba mu teg Makka mu gis ko mu ne ko waayew kan nga bàyyi Makka mu ne ko ibn abi abza man ibn abi abza laa fa bàyyi de mu ne ko ku ibn abi abza mu ne ko mawlan min mawalihim kooku ne jaam la buñ libéré woon bu waa Makka ca waa Makka buñ libéré woon Seydina Umar ne a yow ab jaam nga bàyyi <laughs> a yow ab jaam bu ñu libéré nga bàyyi ma fal la gouverneur Makka nga nga toogal ba Makka di génn ka yor sa intérim ab jaam daal yow nga fa bàyyi daal mooy koo xam ne jàmbuñ buñ libéré <laughs> mu ne ko waaw mu ne ko boo ma waxee loolu de Seydina Omar ne ko cay boo ma wax mu ne ko parce que moom moo leen gën a xam téereb yàlla bi waaw moo leen te moo leen gën a xam téereb yàlla bi mu ne ko haa boo waxee loolu de man dégg naa seen yonent yéen mu wax moo yonent bi alayhi salaam man Omar ibn al-Khattab dégg naa seen yonent muy yonent bi alayhi salaam mu naan buur yàlla dina yëkkati ci téere bi muy alquran ay nit waaye dina ci waddal ay nit waaw moo tax coow lool la ku fi inna alqurana huwa al mizan mooy balance mi ah wax ji wax ji wax ji wax ji ku la ko gin a xam gin laa ko ci ay ndigaluma ki tere mais moo la gën léegi nekkal doomu ku la neex waaw nekkal doomu ku la neex ñoom dil prophète bu la neex xëccal prophète bu la neex nga ne man maay sëtam mu dëggu ci yow bés bu la benn jaam boo xamante ne nii bu jóge fële ca àllub Congo ba laa wax àllub ñokoloko baa bi àllub Bawol bi ñëw nekkoon ak jaam gin laa xam alxuraan mooy sa sàng yow même bu dee sa bàyyi mooy walu yu bi dina mag ci kaw suuf loolu du ci dara ndax Seydina Omar ne man dégg naa yonent bi alayhi mu ne boo ma waxee lii de dégg naa seen yonent mu ne inna allaha sa yarfa'u bi hadha al kitaabi aqwaman wa waaw moo tax ñi rot ñépp ña nga xam ne seen bàyyeek seen maam yi fu kawe lañ newoon ndax alquran ñu ñëw sàggane ko nekkuñ fa seen baay tegoon seen tànk newuñu fa ndax di mbubboo tur beeg sant bayre bi suñu borom moo lay wàcce say yonent ma lay saar saama ko wax mu ne wa yada'u bihi aqwama nit ñi newoon ña nga xam ne sax ñoo dañuy wàcc da leen di wàcce waaw yarfa'u llahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja ñi gëm yàlla te am xam-xamu alquran mais ñooñ la buur yàlla di yëkkati ay daraja walla kon yonent bi alayhi salaam sayyidatu Aisha liñ doon wax noonu yonent bi aleyhi salaatu salaam jëli ko xam na bu baax li muy wax moo tax bi njëkkee wax ba mu ko njëkkee wax la yonent bi aleyhi salaatu xam li tax mu naan mu naan noo bu noo bu leen fi di bul wax Abu Bakar mu jiite nit ñi de inna Aba Bakrin rajulun asif Abu Bakar waaye xol bi daa tooy manu la jiite nit ñi yonent bi aleyhi salaatu salaam bu fiy julli kenn du dégg alxuraan ji yëpp da koy jooy yonent bi aleyhi salaatu ba mu ko njëkkee wax la xam ne ah Aysa mii loolu taxu koo wax loolu loolu taxu lii mu wax nii am na lum lëmas ci biir waaw xamoon na bu baax que ne bëgg mooy bañal baayam benn problème bu taxawee place yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko ko gën xam moo tax bi njëkkee wax mu naan ko yaa rasulallah inna mu ne ko ma ne muru aba bakrin fal yusalli bin naas malgré yi nga jëlee la ngay bañ la ngay daw yépp noonu lay deme ma ne digal leen Abu Bakar mu jiite <laughs> mu waxaat yonent ma lay saab-saab waxaat lool moom mu ut renfort ci Sayyidatu Hafsa Hafsa waxal waxal yi Hafsa waxal waxal yonent ma saab ko mu digal sa baay yow Omar na Omar jiite <laughs> parce que léegi am na benn laaj boo xam nga am na benn laaj booy laaj mooy mais waa Sayyidatu Aïcha boobu li muy dawal baayam bëggal ko baayu jàmbur <laughs> ah moom gaaf gi muy bañ gaa yi dóor teg ko baayam bu taxawee place Yonent bi aleyhi salaatu mais quand même naka la bëggee baayam bu mu jol charge boobu parce que conséquences yi ci nar a jóge après moom mu daal di tourner bëgg nag. bàyyi Hafsa mii <laughs> di Seydina Omar moom war a ne war war a nangu affaire boobu loolu xam nga loolu ab laaj la hein c'est un laaj légitime <laughs> laaj la bu légitime bu boobaa dañ lay wax mooy li al imaam al-Hafiz waxoon rek xam nga xam nga xam nga biñ demee bi ndaw si de bi bi bi waa ji demee dane dane ma ñëw ci say ma ñëw ki yonent bi aleyhi salaatu salaam mujj ne ko eh demal ma ne biñ ki demal nga ne Abu Bakar na jiite nit ñi waa ji dikkal ñëw ci na Abu Bakar ne ko <laughs> inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ya'muruka an binnaas waa ji yonent bi aleyhi salaatu salaam yoon ñëw ne sayna Abu Bakar fekk ko ci jàkka ji boobu du nit ñépp ñu ngi toog di xaar yonent bi aleyhi salaatu salaam génn jiite leen waaw am na benn affaire bu am solo boo xam ne war nañ ko souligner fii bala après après insha allah ma ko fàttewul hein waa ji ñëw ne ko yonent bale saar-saam kat jiite nit ñi seyna abu bakar la la fa qaala abu bakar wa kaana rajulan raqiqa mu ne <laughs> bi ko waa ne ko yonent bale saar-saam moo lay digal nga jiite nit ñi mu ne Omar mi ne woon ci wet gi Omar jiiteel nit ñi <laughs> mooy xam nga li imaam alxaafis doon wax xam nga seen imaam alxaafis doon na wax ne waxoon nañ la li imaam an-Nawawi wax ne defu ko woon tawaadu ànd déedéet mooy ngànt li sayyidatu Aisha joxe sayyidna Siddiq loolu la xam ci boppam mooy mooy ngànt liñ feeñal gi mu feeñal moom sayyidatu Aisha kene sayyidatu moo sayyidna Abu Bakar dafa gaaw a jooy buy jàngal xoraan di jooy xol bi tooy kenn du ko dégg kooku mënu la jiite nit yonent ma lay saasam sayyidna Abu Bakar moom xam na lool ci boppam comme niñ la ko waxe woon ci moo ibnu daxin nak waa Makka <laughs> rahma euh, radiyallahu anhu loolu moo tax imaam an-Nawawi xam nga loolu la ne looloo tax moom loolu la xamoon ngir ragal nit ñi bu leen jiitee ah jullit gee la day tari ci kaw te alquran moom moo xam ci suuf ak lépp bu koy tari fa nekk di jooy ba nit ñi man amaana du ñu dégg waaye xawalal la ci imaam alxaafis tegoon loolu nag mooy tontu bi mooy ne possibilité c'était possible mooy yenu <coughs> mooy lii mën naa am que ne Seydina Abou Bakar dafa wax Seydina Omar mu parce que xam na. këne fahima min al imaamati sughra al imaamati al uzma wa alima anna ma fi tahammuliha min al xatar wa alima quwwata umar ala dhalika faxtaarahu wa yu'ayyiduhu annahu 'inda al bay'ati ashaara alayhim an yubaayi'uhu aw yubaayi'u abaa ubayda ibn al jarraah radiyallahu anhum ajma'in mu ne Seydina loolu al imaam al xaafiz waxoon nag loolu mooy tontu bi. mooy mu ne dafa mooy day yenu c'était possible mooy man naa am ne Seydina Abu Bakar li tax mu ne yow Omar jiiteel ginnaaw bi ko yonent bari saa saa yónnee ndaw ne ko yow jiiteel mu ne Omar da cee comprendre woon ne imaama gu ndaw mooy imaama gii nii gii gii jiite julli bii hein bés bu ma ko mooy ki koy jiite yonent bari saa bu fi jógee boo moyul yow la nit ñi fal te mu gis ci ji mooy jiite nit ñi mais danger bi ci nekk mu xam ne Seydina Omar am na capacité kattanu taxaw loolu loolu moom mën na ko mën na ko mu daal di koy tànn mu ne te lay dëgëral sama lii may jàpp ne moo tax sax mooy bés ba yo- bi yonent ma saa saa génne àddina ñuy jaayante ca Saqifat waa Bani Sa'ida dane dafa jàpp ci loxo Seydina Omar ibn al-Khattab moom Seydina Abu Bakar ak Seydina Abu Ubayda Amr ibn al-Jarrah radiyallahu anhuma ne waa ne gaa yi jaayante leen ak kenn ci ñaar ñii ku ngeen jaayanteeg man ñoom laa gërëm ngir ñu nekk xalifa yonent bi alayhi salaatu salaam man Abu Bakar ku ngeen jaayanteeg moom baax na waaw parce que xam ne ne ñii nii <coughs> te lool moom laa doon wax sànq ci gaan géntu yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu doon wax naan ra'aytu fil manaam bi at mooy baag ya mu ne damaa gént man yonent bi alayhi salaatu salaam ma doon xëcc anzimu bi dalwin bi dalwin bakra ala xalib mooy ci benn teen muy xëcc waaw di baat di baat mu ne Seydina Abu Bakar ñëw jël affaire bi ci man ah fa nazaa zanuban aw zanubayni naz'an da'ifan wallahu yaghfiru la Seydina Abu Bakar ñëw jël ko xëcc di ma aw ci mbir mi comme que gis na ma maa ngi baat ci gént bi di xëcc baag yi di xëcc baag yi mu yërëm ma nag ñëw jël affaire bi xëcc di koon di def waaye nee ñaari ñaari baag la xëcc benn wala ñaari baag la xëcc après mais boo xam ne bu difficilement la ko doon xëcc bu am ak woyof waaw te buur yàlla wallahu yaghfiru la buur yàlla yàl yàlla buur yàlla jéggal Abu Bakar waaw radiyallahu anhu waaw allahu mu ne summa ginnaaw gi nag jaa Umaru Umar ibn al-Khattab fastahalat gharban falam ara abqariyan yafri fariya hatta rawiya an-nas wa darabu bi atan mais nag gis après Seydina Omar ñëw te xoola gis nga Yonent bi sallallahu alayhi ni wax benn wala ñaar Seydina Siddiq ñaata at ñaata at la def ñaa benn baag la xëcc wala ñaar ah fa nazaa fa jaa Abu Bakr fa nazaa zanuban aw zanubayn Seydina Siddiq bi ma awoo jël benn baat la xëcc walla ñaar Seydina Siddiq ah ñaata at la dund après deux ans xilaafaam deux ans la yem benn wala ñaar ñaar ya mooy benn ñaar ñaar la wala ñaari ñaar ñaari waaw te gis nga tamit ni mu liggéey ni muy xarubu ridda yi nim ci dëgëre woon voilà dafa woyofoon bi mu nekkee bi mu jiitee Seydina Siddiq ci boppam ni ko gaa yi xame woon gaa yi de mooy après mooy loolu gisoon nañu ko sax ci kii yi finalement da nga doon wax mais est-ce que Seydina Omar yonent bi saa saa bi mu génnee dafa mel ni Seydina Abu Bakar dafa xaw a jege dafa jël euh, li ñu xame woon Seydina Omar Seydina Omar jële moom li ñu xame woon Seydina Abu Bakar surtout bi nga xam ne ci la doon wax ne day xeex ak ñi nga xam ne ñoo ne duñ joxe zakat waaw day xareet ñoom Seydina Omar naan ko mais nan ngay xareet ñoo xam ne dañuy julli di wax laa ilaha illallah mu ne ko mane la uqaatilanna man farraqa bayna salaati wa zakat waaw wa innaha la qarinatuha fi kitaabillah Seydina Siddiq ne maa ngi wàcc yàlla yow Omar kene ku fi taqale azaka ak julli dinaa xareet yow gaa dañ ne woon ñun daal di mooy gaa yi comme que génn àdduna féq yi tëbanoo gaa ñi nga xam ne ñépp fi qulubihim marad ñu fexe ba contaminer ñenn ñi ne leen génn leen ci diine ji affaire bi c'était Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam génn na àddina jeex na famaa baalu Abu Bakrin bay Abu Bakrin ni lan nga naan lan moo dara fii na ku nekk dellu ci li nga nekkoon ñii ne ñoom génn nañ ci diine ji ñii ne ñoom génnuñu waaye bon zakat ñun suñu alal yi nga xam ne mos yonent ba saa saab lañ ko doon jox te moom la suñu boroom ne xuus jëlal dem na nag moom la woon famaa baalu Abu Bakr lan mooy jël suñu alal yi bam laal suñu alal yi rek joxewuñ zakat Seydina Siddiq radiyallahu anhu ne par ne ñooñu wallahi di wax ak Seydina dajale nit ñi di wax ñoom Seydina Omar naan ko non man gisuma nga xareek ñoom waaw parce que man ñoo xam ne yonent balay saar saam da doon da doon ku faat wax laa ilaha illallah ak ñu mel noonu saa yi Seydina Siddiq huwa a'lamu sahaba leen gën a xam te tamit moo leen gënoon a xam alquran ah, am na gars yi li ñuy toog naan Seyna Abu Bakar est ce que dafa mokkoon alquran mais mais mais Seyna Abu Bakar alquran yi la mais ba mokkalee day kay nga foog ne rent ba lay saab saab moom mi ne fal ya ummu naas aqra an naas aqra'uhum li kitaabillah yonent bi saab saab mi ne na jiite nit ñi ki gën xam ki gën jàng gina a mokkal te gën a xam maanaa gën xam tamit surtout côté fiqh beek yooyu kitaabullah téereb yàlla bi moom moom mi jàngale loolu dina ñëw di fa teg mu taxaw place am di jiite koo xamante ne nii àggul foofu moom mais dépassé na foofu nga naan la mooy nan mooy dépassé ni képp koo xam ne mokkaloon nga keroog waaw Mawlaana ibn Mas'ud Ubay ibn Ka'b Seydina Zayd ibn Thabit Seydina Ali ibn Abi Talib Umar ibn al-Khattab ñépp moo leen coiffé loolu nag la ñu mooy moo leen non moo leen raw fuuf moo tax Seydina Bilal ibn Rabah al-mu'addin ba gaa yi di wax di jéem a euh, naan moom ci ay waxam di wax ci ay mbiram ba nar koo teg Seydina Abou Bakar mu ne leen mais yéen xanaa xamu ngeen ne ñun saxaaba yi yépp ñun ñépp lan na ko waxati barkeb Abu Bakar lañ xaw ma lan benn jëfu Abu Bakar lañ wala yu mel noonu pour wan leen ne moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu doon wax naan laylatun waahida waaw li Abi Bakr xayrun min Umara wa ali Umar waaw dégg gaa yi wax xam nga rek gaa yi ñoom seen wax yi dafa dañu neex quoi dañuy toog di comparer diw non diw moo gën diwa non non non da ngay gis dañ koy def dañuy toog. non sëriñ diw nag moo gën a kawe sëriñ diw boroom xam-xam diw moo gina a kawe boroom xam-xam diw Seydina Omar dégg lu xaw a mel noonu ñu naan mu ne leen hé attendez la laylatun wahida benn guddi Abu Bakar kese benn guddeem moo ma gën man Omar ak sama waa kër waaw la laylatun wahidatun li Abi Bakrin xayrun min Omar wa ali Omar waaw benn guddib naa Abu Bakar bi mu àndoon ak yonent bi alayhi salaatu salaam ca xuntuma wallaahi moo a gën man Omar ak sama waa kër Abdallah ibn Omar al-Athari ma ne dugal ko ci biir ak ñeneen ñoom Aasim ak ñépp sama njaboot yépp ilaa yawmi diini Abu Bakar benn guddi Abu Bakar a gën léegi ngeen bëgg koo xam ne ab guddeem moo ma gën moom waxaguñu ko de moom lu mu moom ab guddeem bu mu paase la wax guddi koo gën ma man ngeen may wax naan ma moom Allahu akbar Allahu akbar yonent mi tax mu jiitloo ko mooy moo fi dégg moo fi xam diine ji moo fi gën ci côté lépp moo leen ci raw yonent mi teg ko fa muy insister ne fi jiite ku euh, <coughs> ne Seyna Abu ci baaj yi benn wala ñaar mooy ñaari at waaw mu ne nag ginnaaw gi Seydina Omar daal di ñëw jël ab baat bi nag loolu la ci gént gi la yonent ma lay saa saa moo leen ko doon nettali <laughs> ne man damaa gént <laughs> may xëcc ay baag di xëcc di xëcc di xëcc ci teen di xëcc baag yi di xëcc baag yi Seydina Abu Abu Bakar gis ma ñëw nangu baag yi ci man ndax yërëm na ma di ma jàppale waaye xëcc na waaye benn wala ñaar waaye nee na. après Omar ibn al-Khattab daal di ñëw mais gis nga bi nga ko jëlee ci loxo nee na masumaa gis ku brillant we ci ci ci xëcc gu mel noonu masuma ko gis man rasulullah alayhi salaatu wassalaam mais daf ko def tànk baaj yi duyal gaa yi seen ndab yeek seen waxande yeeg seen paan yeeg lépp ba nit ñi naan ba seen biir yi koll yi ne fees tal mu jeex waaw moo tax xoola xilaafam <laughs> allahu akbar huwa alladhi mala'a dunya adlan wa amnan wa amaana allahu akbar kooku mooy Seydina Siddiq kooku mooy Seydina Siddiq kooku mooy Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah ha kon loolu nag dañ naan la gis nga Seydina Abu Bakar lii Seydina al imaam al Hafiz di wax mooy lii yëpp day day dëgëral affaire boobu mooy ne te lii Mawlana Ibn Omar moo ko doon nettali te Yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa mu koy wax mooy sit ku nekkul ne amaana Seydina Abu Bakar a nga foon xam na ne kon Seydina Omar moom am na kàttan te tamit doon la meloon am na kàttanu jiite qualité jiite pu kàttan gim yor ful la gim laaj ak tamit mais lépp qualité yi laaj yëpp am na ko moo tax moo ko jiiteel Seydina Seydina euh, euh, euh, Aïcha nag bu ñëwee ci kon nag lan moo tax moom <laughs> mu mu mu mu bañal baayam lii bëgg ko bàyyal bàyyu keneen ah bañ bàyyam nekk xalifa bañ bàyyam jiite après mu ne yow waxal sa bàyyi yow Hafsa ba pare te yonent bi alei satu wax na ko dane Abu Bakar mii rajulun asif fa mur Umar Sayyidat Aisha moo njëkk a wax lool mais digalal Umar mu jiite parce saxaaba yi xamoon nañ ne ginnaaw Seydina Seydina yonent bi alei satu salaam Seydina Abu Bakar la ginnaaw moom Seydina Umar la radiyallahu anhu loolu dañ ko c'était unanime moo tax Sayyidina Aisha ne ko mais Abu Bakar mii nga bëgg a kii manu ko léegi waxal Omar waaw kon nekkul ne danaan damaa bañal sama bàyyi lu lu lii nit ñi di ko dugg ko di ko gaafal léegi nag na Omar moom bàyyi keneen déedéet mooy xam na ne Sayyidina Omar ak dëgër dimut ak gaa yi gaa yi mooy gaa ñu bari dañ ko ragaloon tamit waaw waaw ah, en plus nit la koo xam ne buur yàlla gi li yonent ma lay saa saa wax bu duggee benn yoon bu fa jaaree 40 jours iblis du fa jaar waaw waaw moo tax yonent ma lay saa saa ne ko woon inna shaytaanu yaxaafu min yaxaafuka yabnal xattaab waaw waaw ne ko yow ibnul xattaab mais seytaane dalaa ragal yow Omar seytaane non seytaane daf laa ragal ragal goo xam ne xam ne bu yoon bu jaaroon boulevard 11 novembre de Villeurbanne fii bu fi jaaroon Seydina Omar bu fi jaaroon 40 jours Iblis bu fi jaar. yéen danaan yéen foofu Omar a fa jaar bala faa mën a jaar foog 40 jours ma sinon duma ma fa mën a jaar. inna shaytaanu yaxaafuka ya ibna al-Xattaab yaxaafu minka ya ibna al-Xattaab kooku kay Seyd mooy saxaaba yi dañ koo xamoon ci moom loolu moo tax Seydina Sayyidatu Aïsha mais waxul keneen Seydina mar la parce que moom mooy ki nga xam ne moom bu fi taxawee <laughs> hatta yadribu naasa bi atan day am day xew <laughs> moo wax loolu kon mu ngoog kon nag nekkul woon ne danaan boo lu bon li na jóge boo mbamb mi laay bañal saa baay léegi nag nañ ko dóor Seydina Omar gisoo bi Seydina Omar di faatu lan la def nee na bërëb bi ma bà bi bërëb bi fii nii man maa fi bëggoon bu ma génnee àddina ñu denc ma fi côté yonent bi sallallahu alayhi ak sama baay di Abu Bakar waaye nag comme que Seydina Omar a ko soxla man tey dinaa bàyyi sama bëgg bëgg bëgg gan Aïcha te bàyyil ko Seydina Omar ibnul Xattaab radiyallahu anhu mu def ko kon kay xam nga ne kooku <laughs> de waxu ko woon ngir euh, balancer ko la pomme de terre chaude waaw é tàng na nga jallax ko ki ci des déedéet na ko na jallax bu mu laal baayam na ko jallax baayu keneen déedéet du loolu du loolu dafa gisoon ne moom mii xamoon ne li dëgër gi mu dëgër ak qualité yépp yi nga xam ne moom moom mooy gars en plus bu fi newoon gars yi dañ ko dul sax ne mee wax loolu moo tax xam nga looloo taxoon Seydina kii doon wax Ibn Umar bi ñu gis tarjama Seydina Ousmane radiyallahu anhu bi gaa yi temps yi nga xam ne ci lañuy dugg Seydina Ousmane naafiq tëb di yàq xeli nit ñi naan Ousmane lii wëg Ousmane laa Ousmane laa Ousmane laa Seydina Abdullah ibn Umar ne mais mais gaa yi dañoo yëpp dañoo yëpp Ousmane rek mais lii ñuy wax Ousmane mais sama baay Omar Omar doon na def yii doon na def lu mel ni te tamit même bu ko bu ñëwoon def yenn yi ñuy wax sax kenn du ñemee wax waaw ah. kenn waaye nag la allah dañu Usmaan la waaw al-layyin fut ah ki nga xamante ne layyinul jaani woyof waaw dafa woyof teey woyof woyof lool ba gaa yi yépp ko gaa yi commencé naa féq yi di di di di exploiter lewatam googu waaw danga doon wax mu kii wax wax ju rafet bàyyi noonu alors que bu doon sëy Mawlana Ibn Omar ne bu doon sama bàyyi Omar def na fi yu mel nii kenn ñemewu la wax kenn ñemewu ko wax kenn ñemewu koo xool naan ko yabna al-Xattaab lu tax parce que li ñuy wax parce lañ doon wax du du lu bon du lu xalaat lu baax lu baax la mais nag ñoom ñu ne boo interprète ko bon lii mais lu tax interprétation yooyu ñu ko woon sama bàyyi Omar bi mu fi nee parce que yi ñemewuñu ko moo tax Seydina Sey ah Seydina Sayyidatu Aïcha doon wax loolu ah waaye nit pour jeexal mooy dañ ci gis ne saxaaba yi radiyallahu anhum gis nga dañu toog di xaar amul kenn ku ñëw naan waayow non mais ñun dañoo gëmmentu ko waa ah waaye yow ana di xool di di génn xool di xool jan kii euh, guddi geeg weer wi kii ngir ngir wane seen këni waay heure bi jot na waay ana limaam ana imaam uwe limaam ah wala limaam xam nga dañoo toog Sayyidatu Aisha nee na yonent bi alayhi salaam day day jóg ne asalla naas est ce que nit ñi julli nañ ñu ne ko ñu ne ko laa wan naas yantazirunaka ya rasulallah jullee gu ñu de yow lañuy xaar mu jóg ne defal leen ma ndox ma sangu mu sangu loolu yi dañ ciy gis ne ku ku ku inconscient moom bu moom bu paree bu jógee même bu dee deux minutes la jàppam jàppam day toj moom waaw. yonent bi sa salaam gis nga moom moom mooy moom loolu bu ko dal waaye pour jàngal ñu la këne lii ku mu dal da ngay jàppi mooy boo ñëwee ba amatoo benn yëg-yëg xamatoo li xew mooy ndax day ñëw rek dem bay tëb ba muy jóg daanu waaw fa urmi alay après mu fa afaaqa mu yeewu ne asalla nas est-ce que julli nañ ñu ne déet mu ne defal leen ma ndox ci paan bi ñu defal ko mu dem sanguwaat bëgg a jógaat da nelawaat waaw incite mooy tamit xër gi nga xam ne mooy tax moo tax gis nga imaamul Buxaari yi buntu bi mu ko indi waaw xër def lépp ngir fekke jullit mbooloo waaw mooy lii lépp mu koy ngar dajjoo ba kiiwee premièrement manoon na toog kan mais pour wan moo tax am na ci boroom xam-xam yi xamatuma ndax al imaam al qaadi la mu naan lii rahmatullah alayhi amaana moom la euh, euh, xamatuma kan la mais gis naa ko mu naan lii nii yonent bi saa saa da ciy jàngal imaam yi ginnaawam këne bu ñu nekk rek ngant gu taxaw rek tax duñ dem jiite nit ñi nañu fexe le tout di def effort yoo xam ne yu metti sax ngir di fekkee julli mbooloo yi waaw te tamit di jiite nit ñi waaye du ne lu kii rek ngànt mooy ngànt la waaye nag même bu dee mën na koo ngar dajjoo supporter ngànt woo ngir jiite nit ñi na ko def ndax loolu moom mooy sunnaa yonent wala sa sam te ndax kat al axdu tey ci li gën woyof loolu moo kii mais pour wan wan xër gi nga xam ne moom la a'imma yi war a def ci jaamu yàlla ju rëy ji nga xam ne moo tax al aswad ne dañoo ñëw di waxtaane julli ak niñ ci war a saxe at màggaayam ak ni ñu ko war a màggale Sayyidatu Aisha nettali leen xadiis waaw kon moo tax ëpp naa fowe voilà ëpp naa fowe waaw ba léegi gars commencé nañ waaye yow non man jàkko jooju waaye imaam bi imaam bi day rek quoi. ah yi de imaam bi deux minutes mooy day jot pile imaam bi ñëw deux minutes après gars di kaas nga gis gars waaye waay waay lii ñoom yàq na suñu programme non wala ñu taxaw di xool montre yeeg di xool nit ñi di xool di gestu di xool fi muy génn est-ce que wayow hein loolu lépp du ay teggin te du sunna sayyidatu Aisha nee na wan naasu uqufun fil masjid yantadhiruna rasulallah yonent bi saa saam entre temps yooyu yépp mooy fu mu sangu ñetti yoon hein fu mu sangu ñetti yoon loolu lépp nit ñi toog di ko xaar te kenn kaasul kenn ñëwul ne waaye yonent bi alayhi salaatu salaam guddi naa mais yonent bi alayhi salaatu salaam nu ñuy def ak suñu tool yi suba mais dañoo am suñu xëy suñu xar yi ñu war a sàmmi nag mais suñu commerce yi sama dem saam gi ma war a dem saam suba nag waaye guddi na waaye yonent bi alayhi salaatu salaam ah voilà waxuñu ko de waaw ta ta xam nga am na lu amoon ba Seydina Omar ñëwoon doon koy doon doon ko yëgal julli mooy benn gée dañoo toog affaire bi guddi wa mooy waxtu wañ doon julli d'habitude bu weesu ñépp toog ba ñii di nelaw ba jigéen ñi nelaw ak xale yi Seydina Omar nag jigéen ñi commencé di nelaw xale yi looloo tax mu ñëw mais wax ñëwul ne ko ñun ñii dañoo am am xëy suba yonent bi sallallahu alayhi dañuy xëy non da ne ko ya Rasulullah raqadati nisaa'u was-sibyaan yonent bi alayhi salaam jigéen ñeeg xale yi nelaw nañu yonent bi alayhi salaatu salaam génn mais ah lii mooy waxtoom lawlaa an ashuqqa alaa ummati waaw waxtu gée mooy waxtu mooy gée waxtu wi mu doon ci ñun nii mooy waxtu wuñ woyofal la mais sinon waxtum dëgg dëgg dëgg mooy day gën a ca kaw ca guddi ga la yonent bi alayhi salaatu salaam ne lii wa innahaa la an ashuqqa alaa ummati waaw lii mooy dëgg dëgg waxtoom tekkiwul ne dañuy julli avant waxtu non non non début waxtu mooy boobu mooy commencement waxtu bi mais fii nga xam ne waxtu wi ci gën mooy waxtu woowu waaw waaye nag mooy yonent bi alayhi salaam da doon xool axwaal yi ñuy jiite loolu dafa am solo ci jàkka mooy même bu ñu xamee ne waxtu wi mu ngi dugg une heure et par exemple ñu gis ne ñépp ñoom fi ñuy amee jot man a pare mooy par exemple quatorze heures moins le quart la ci la ñépp yi paree ñépp man cee nit ñi tamit man ne am pause ak yu mel yooyu daa jar bàyyi xel yonent tamit sax sànq da doon xool yu mel noonu mooy maa daama duñ génn waxtu yi laa wax ah, ah, ah ay parce que colon be kii après mooy même loolu ñuy waxal colon bi c'est pas lu bon lu ay 14 heures 14 euh, bi ñu def Dakar mooy après ñu ngi ci waxtu wi l'essentiel mooy bu dee ne ñépp ci la ñuy am pause loolu sunna la. même bu ko xorngo bi defee ñun xooluñu xorngo bi def yonent bi alayhi salaam da doon xool saxaabaam yi léegi bu gisee ne dajaloo nañ waxtu yu jot ñu dajaloo bu julli bu dee jota bu jotee te dajaloo mu xaar tuuti waaw kon loolu lépp lu am solo la du colon bee ñu ko fi kii ah mooy wax yi ñi nga xam ne booy Dakar ak ñi xamante ne ñun ñi nga xam ne jàngu ñu ñoom ñoo koy waaye boo demee ci kutubu sunna yi loolu lu sax la ci jëfu yonent bi salawaatullaahi wa salaamu alayhi kon tey dañuy yem ne ba léegi ñu ngi ci muru. Abaa Bakr fal yusalli bin naas digal leen Seydina Abu Bakar mu jiite nii léegi nag bii di ñëw ñu gis yeneen riwaaya ba léegi ci affaire bii nii waaw ak julli bi xam nga julli bi gis nañ yonent bare saa saa bi mu génnee ak bi mu ne teg leen ma ci wetam ñu teg ko ci wetam Seydina Siddiq après moom muy julli léegi gis nañ riwaay boo xam ne da rek yonent bi aleyhi salaatu salaam moo doon jiite Seydina Abu Bakar bi topp ci moom nañ gis yeneen riwaaya yu yoo xam ne wute na ak yooyu ak yeneen yoo xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam fan yooyu ah, mu ne muru Aba Bakrin fal yusalli bi naas léegi leneen xew fa loolu ba mu xewee ak yooyu ba léegi ñu ngi ci feebaru yonent aleyhi salaatu wassalaam ci l'an onze ci fukkeelu at ak benn juróomi fan en tout cas dépassé mooy li ko dese ci kaw suuf matut semaine insha allahu taala mooy mbir mi matatut semaine insha allahu taala mooy feebar bi waxuma la suñu jotaay yi de mooy xam nga ne moos dina ko pour insha allahu taala ak jàngat yi ñu war a gis ci julli yeeg yooyo ak yi jëm ci yooyu